alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñi génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci tafsiiru yenn ci aaya ci suuratu tawba di alfaadixa muy saar bi nga xam ne mooy suuraat neuf du Saint Coran suñu boroom subhaanahu wa taala muy laaya yi nga xam ne ci lay nettalee mbiru munaafiquuna alkibaar muy naafiq yu mag yi li nga xam ne moom la ñu jof keroog te ci la nettalit ghazwatu Tabuk ak li nga xamante ne moom lañ ci jof keroog ñoom al munaafiquun ci jataay bi weesu walillahi alhamdu wal minna moo doon yaag suñu ñaareelu jataay ama tey mooy suñu ñetteelu jataay inchaa allahu taala ñu waroo ñu ngi yemoon ci laaye bi nga xam ne mooy laaye 72 fi nga xam ne ci la doon wax ne wa ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa'ada allahu almu'miniina walmu'minaati jannaatin tajrii min tahtiha al-anhaaru xaalidiina fiihaa wa masaakina tayyibatan fi jannaati adnin wa ridwaanun min allahi akbaru dhaalika huwa al-fawzu al-'aziim muy aaya boobu suñu boroom doon wax ginnaaw bi nga xamante ne nii tudd na naafiq yi ci jataay yee yépp moom lañu gisoon ci bi jataay bi weesu bi ñuy jeexal nag mu daldi lim ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi dëgg-dëgg ne ñoom seeni melo mooy contraire nga xamante ne nii <clears throat> noonu naafiq yi noonu nga xam ne ñoom waxoon na ne naafiq yi ñoom ya'muruna bil munkari wa yanhawna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum ñoom de bokk na ci si leen xam ne mooy ci seen <clears throat> ñoom munaafiquna yu góor yu jigéen yi mu ne ñoom ba'duhum moom ba'duhum min ba'd ñenn ñi ci ñenn ñi lañ jóge rek mooy mburu la faf ko faniñ ya'muruna bil munkar dañuy digle li nga xam ne mooy lu bon wa yanhawna tey teraanil maaruufi ci njekk ak lu baax wa yaqbiduuna aydiyahum ñuy tee seen loxo yi mooy duñu def dara ci yoonu yàlla subhaanahu wa ta'ala <clears throat> ci jotaay bi weesu nag fi ñu daanele woon mu daldi leen nag ginnaaw bi mu leen tuddee noonu mu war ne seeni seeni jikko leen ci seeni jikko yu ñaaw yi mu ne leen nag jullit ñi mu tudd way ngëm yàlla yi nag ñi nga xam ne waay waay naa fi yi mel neen ñin ñii man nii de lay xaar ci yéen man seen borom lii laa leen digal ngeen mel mu doon décrire nag waa way jullit ñooñu way ngëm yàlla yu góor yu jigéen ñi mu ne ñoom ñooy contraire al munaafiquun mu ne ñoom ya'muruuna bil ma'ruufi wa yanhawna 'anil munkari wa yuqiimuuna as-salaata wa yu'tuuna az-zakaata wa yutii'uuna allaha wa rasuulahu mu ne ñoom de ñoom dañuy digle njekk di tere li nga xamante ne mooy lu ñaaw waaye wa yutii'uuna wa yuqiimu as-salaata <coughs> ñuy taxawal julli wa yu'tuuna az-zakaata mooy seen lien ak seen boroom subhaanahu wa ta'aala bi gën a mag tey jaar ci julli ñoom dañu koy taxawal fonk julli di ko taxawal wa yutuuna zakata ñuy doxal ndigalu seen boroom subhanahu wa taala di génn li nga xam ne mooy zakatu amwaanihim di génn seen azaka yi di ko jox ñi nga xam ne ñooy seen mbokk yi ci jullit ñi ñi suñu boroom waxoon ne ñooy nañu koy jox ci ñi nga xamante ne ñooy way ñàkk ñeeg ñi nga xam ne ñoom la limoon nga xam ne ci noonu ñu doxaale ci defaraale seen diggante ak ñi nga xam ne ñooy seen mbokk yi mu ne wa yuti'una Allah te ñoom dañuy topp suñu boroom subhaanahu wa ta'ala wa rasuulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam nga gis ni lii mooy contraire julin ñooñu ñuy naafiq yi mu ne nag wa'ada ñooñu nag la ne ñoom la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala dig wa'ada dig na allahu bu nu leel la mu'miniina wal way gëm yàlla yu góor yi wal ak way gëm yàlla yu jigéen ñi jannaatina yal janna tajri yoo xam ne dina daw min tahtiha ca ronam ca suufam al-anhaar deex ya nga xam ne moom la wax ca suuratul qitaal ci suuratu sayyidina Muhammad alayhi afdalu salaati wassalaam ñooy daw ci seen suuf mu ne fii wa masaakina gay dëkk waaye tayyiba yu teey fii jannaati adnin ca àjjana ja nga xam ne mooy sax wa ridwaanun min allahi akbar waaye lii lépp aljana la ca biir li ko gën a màgg mooy ngërëm bu tukkee ci huwa mooy alfawzu nga ñaay alazimu gu màgg gi foofu la ñu yemoon ñu a continuer nag ci xat ci aaya bi ci topp muy laaya muy laaya 73 suñu borom subhanahu yaa ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz alayhim wa ma'waahum jahannamu wa bi'sal masiir mu ne yaa ayyuhan nabiyyu mu ne ee yow ki nga xam ne yaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaahidil kuffaar xareel ak ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi minal minal kuffaari wala ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi mooy ñi nga xam ne polythéistes gaayoo yele mu ne ñoom xareel ak ñoom ci jaas yi mooy ñooñu dangay xare ñoom wal munaafiqiina waaye xareel ak naafiqi tamit waaye naafiqi est-ce que jaasi lañuy xareek ñoom ñoom li ñuy xareek ñoom mooy bil xujjatil baaliga di wane li nga xamante ne nii mooy argument yu jotele yi di wane li nga xamante ne mooy yi nga xam ne mooy mooy yow daal yoral say argument min al qur'aani sunna loolu moo gën a metti ci ñoom waqan siham moo gën a metti ci ñoom ñu jamoon leen ay xecci put mooy dégg alquran muy mabb li nga xam ne moom la ñuy taxawal ci caay-caay yi nga xamante ne moom la ñu bëgg a taxawal ci àddina bi ñoom almunaafiquun alkibar loolu moo gën a metti ci ñoom mooy ni muy yàq seeni seeni espoir ni muy yàq seeni programme ak seen mode de vie bi ñu fi bëgg a tëral buñ gisee boroom xam-xam boo xamante ne nii nii la moom ko jug boroom la subhaanahu wa ta'ala samadaani la moom ko jug boroom di la subhaanahu wa ta'ala mooy gaay yi naafiq yi dañuy am sérieux problème ñu bëgg mukk waa ji di wax ci ci mbooloo yi moo tax dañu bëgg waa ji di intervenir ci ci ci rajo yi mukk ah non non non foofu dañ koy may public bu rëy rëy rëy te bu boobaa suñu affaire day yàqu moo tax lépp loo xam ne man nañ ko ngir ay njàngaleem teer ci ci rajo bi duñu ko def jamais au plus grand jamais dinañ la diaboliser wax la lu nekk waxal la lu nekk daal di jël say mbir na mën nañoo jël couper ci lu leen neex ngir jaxase la ak bi ngir rek ñu ne a ah, kon waa ji moo wax lii kon nag kooku xam ngeen ne moos bépp rajo bu yoon war a teg wala naan ko kaay def fi waxtaan dina tax mu seetaat ko bu baax ne hoo kooku moom kon jaru ko kii moo wax lii lu garaaw lii la wax ci suñu sëriñ si wala moom la wax ci suñu gaay yi moom la wax ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu fasiqun yi mooy noonu la ñuy def mooy ñoom it duñu toog rek naan borom waa borom xam-xam baa ngi muy dajji seeni mbir déedéet ñoom dañuy répliquer de ni ñuy répliquer nag mooy ci ay affaire yoo xam ne yu mel noonu la ak tamit du jéema day scandale yoo xamante ne nii dañ naan dañ koy jéem a bett wala daal di koy piéger ci yoo xamante ne mën naa am ñu jaare la ko ci ay soxna yu ñaaw yoo xamante ne seen jikko dara baaxu ci wala ay góor yoo xamante ne ay pervers lañ ñu ne ha ah, waaye Serigne <clears throat> oustaz diw boroom xam-xam diw bu jigéen bii bàyyi ko rek moom nii dinañ fexe dugal ko de ñu fexe naw nag euh, ut ay kàccoor minar rijal yoo xamante ne nii ñoo koy tuumaal loo xam ne dara amu ci naan si non moom xanaa léegi la changé rek waaye ta ko moom mii nga xam ne mos bañ newee Europe wala bañ newee fële ca bassin du Congo wala bi nga xamante ne ca la ñu ne fële ca ca ca Kaolack non kii nii nga xamante ne nii sama petite amie la woon moom mii di wax mu Adja Aïcha mii di wax moo Adja Khadija mii nga xam ne moom leen naan oustaz mo yéen xanaa xamu ngeen ne sama petite amie la woon ñoo ko ci doon nekkal maak ñoom maak moom alors que loolu lépp ay kadib la lool nag munaafiquun al kibaar <clears throat> ñoom dañ koy def ndax xam nga ñun suñu réew yi dañoo xam ne ñun léegi suñu yar baaxul moo tax ñoom ñuy jaare foofu ndax gis nañ ne sahabatul kiram gisoon nañ ci nettali bi ki nga xam ne mooy sayyidina Maalik sayyidina Ka'b ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa saahibayhi ak ñaari mbokkam yi de ar gi nga xamante ne mooy mooy Hilaal ibn Umayya Hilaal ibn ak Muraara ibn Rabi' allahu taala anhuma wa radahuma gis nañ ne li nga xam ne moo leen daloon lépp ak li ñu defoon ba nga xam ne su la suñu boroom subhanahu wa taala comme niñ koy gise ci biir ci biir nettali bi ci biir alquran ci biir aaya yi inchaa allahu taala bu bu bu saar bi waaj a jeex bi nga xam ne ci lay wàcc li nga xam ne mooy ak seenuk setal gisoon nañ ne ñoom bi nga xam ne ci la seenuk tuub wàcc jullit ñi dañ leen a fonkaat jàpp leen mel ni ma suñoo def dara waaye naka noonu loolu la jullit jullit ñi ma sa mel sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa ardaah kenn réeréwul ne noonu yàlla bu mag la woon gin ba mu newee ca waa Quraysh aka sonaloon julin ñi ba nga xamante ne laata muy dugg ci lislaam waaye ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te pourtant bi mu tuubee kenn du tëm naan ko moyow Omar toppal ne amoo dara loo wax puusal fee ko mu meroon rek ñu ne ko waaye yow way amoo loo wax Omar yow mii nga xamante ne mook sa kufru dafa leeroon njombe yu ne daal ni nga koy def jamais au plus grand jamais doon doxale noonu de mooy nit bu xasee tuub c'est fini waaye comme que ñun nag Iblis xam na ne ñun manuñu loolu na ñun réewi wolof ñun les sénégalais mooy gis nit lu mu baax baax baax tout le temps fekk démbam ñaawoon mooy jamais ñu gis ne bokk na ci ñu gën a sell léegi sax foo jaar ñu koy rob yóbbu démbam ba léegi naan ah gaa yi yéen a yéen maa foog ne da ngeen a xamul sa waay damaa foog ne da ngeen a xamul sa waay <coughs> moo sa mii nga xam ne ak ndawam fii la ñu fekk fii nii lañu fekk caay-caay gu ne na ko kii moo toj dansi nii kii nga xamante ne nii fépp foo xamante ne fu concert amoon la il était présent waa ji moom sax moo yow moom moo doon ne affaire yi kooku tey naka la nekk nii ngeen naan ay tuub na yéen yéen dayeen a feebar mooy xam nga lool problème la mooy ñooy ñoom manu ñoo jàpp ne nit mën naa évoluer dañuy gis mu leer naññ que ne léegi moo leen raw fuuf te yooyu kenn tout le temps Iblis naan leen bàyyi leen ma lii ngeen di gis poudre aux yeux kese la waa ji dara way wan leen ko démbam saa su ne ñu naan ko nii nga meloon nii nga meloon lool nag yar la bu ñaaw boo xamante ne nii ñun jullit ñi léegi bari na ci ñun rawatina ci réewi wolof ñoo xam ne noonu la ñu mel. <clears throat> dañuy gis nit koo xamante ne nii njaaloo woon na ba amoon doom ak yooyu mais léegi nga gis ko mu baax bàyyi loolu lépp nekk ci koo xamante nekk ci di dem ci jàkke yi vraiment di ut xam-xam di def lu ne ut takk soxnaam daal di nekk koo xam ne ku sa mujj finalement mu nekk koo xam ne moom vraiment un père modèle mujj am xam-xam bu baax nga gis gars yi bu dee nag daa commencé rawatina gars yi bu dee ne da ngay wax loo xam ne du leen arrangé te loolu ñàkk leen arrangé du dara muy alquranu rabbul nga xam ne mooy alquraan suñu boroom subhaanahu wa ta'ala kese lay wax ak di leeral sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax ku dëng moom laal ko dafa yomb ku dëng moom waxal lu jub rek mooy laal nga ko boo tax yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim te lool nag lu jara moytu la ndax jikkoy naafiq la comme li suñu boroom wax ci suuratul munaafiquun mu ne ñu ngi nii naafiq ñoom yaxsabuuna dañuy jàppe kulla sayhatin lu ñu tell gu ñu dégg rek ne ci seen kaw la ñoom lañ ci jublu mooy nag loolu mooy jullit war na koo dépasser te war def attention ci affaire yu mel noonu moo tax gaa yi dañoo neexalaal képp koo xam ne ku dëng la da ngaa neexalaal moom boo waxee lu jub mu ne man ngay wax boo waxee lu général mu ne man ngay wax boo waxee lu particulier mu ne mu waay ba léegi man lay wax loolu nag lan la bëgg mooy yow nga noppi daal bañ a waxati dëgg léegi nag booy wax dëgg nag fa lañuy jaar naan moo sawaay mii bu ma fontoo moom mii di wax xanaa gaa yi koy déglu léegi ñoo xamul lay mbiram rek sawaay moo dàqoona am na benn année sax moom il tee millionnaire parce que moom dafa gagné woon euro million wala moom dafa gañe woon li nga xamante ni mooy teg-teeg gi yooyu yépp gañe na ko mu yow kii bu ñu fontoo mu ñëw naan ñu riba riba waaye suñu intérêt yi suñu yi ñu def ci banque bi ana lan moo tax mu cee wax ñu ko droit joxuñu ko opportunité il n'a pas le droit de di ci wax di ci wax dara bu mu ñu fontoo moom oustaz mi ci tele bi c'était un grand promoteur de lamb moom mii ba ñaata yoon la fi tëgg ay lamb tay mu ñëw naa ñu lamb baaxul kii bu mu ñu fontoo bu ko defee nag comme que nit ñi tamit ñoom mooy seenu xam moom moom moom moom mooy zéro mooy ne bu boobaa dinañu waroon a wax ñoom ñépp ne ko waaye hé bu ñu fontoo yow moom lañ naan bu ñu fontoo ndax yow li ngay wax lu weesu loon la te ñun nag mooy li ñu ko xamee mooy lii te ci la nekk te dëgg la wax mooy waxuñu ay waxu boppam bu doon sax danoon na xultu man maa wax wala xaala abi saa baay wax na ta sa ba te baayam du référence ci dara waaw kay bu boobaa sax ñu ne waaw <clears throat> mu ne wala xaala xawmi sama ñooñ wax nañ te ay xawmam duñu waa ahlul ilm ñooñu sax man nañoo bu boobaa waaye da nit ñi bu ñu doon muus nañu te xamoon dañ naan ko te yeewu woon nañ naan waa ji nga xam ne daa bëgg a galgalu borom xam-xam jaare ko ci lool nit ñi ñoo waroon a woote bu ji émission fi ne waaye gaa ji wax sànq kooku na jàll ne le ñun daal lii lañ na xame te lool la ñuy jàpp li weesu nag weesu na ku nekk am nga démb suñu boroom subhanahu wa ta'ala noonu lay doxale nga jo ñu joxe exemple ne waaye saxaaba yi jëlal par kenn ñu baree baree baree bari ci ñoom kan la ci démbam rafetoon à cent pour cent loolu bariwul woon loolu te pourtant ñoo ñi gën ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ginnaaw gi te kenn doonu yoon fàttali sa moroom naan ko yow yaa fi defoon bàkkaar sangam ak yow yaa fi waxoon lii ak yow yaa fi doxoon lii kon nag loolu galgal la boo xamante ne al munaafiquun al kibaar dañuy fexe di répliquer di ko yónnee boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim waaye bàyyi leen foofu xayyabahumullah buur yàlla ku tusal na leen mooy ne ñoom ci kutus la ñuy dëkk ñoom al munaafiquuna loolu du jàpp bu jàppee am na ñoo xam ne moom dina jàpp ci ñoom parce que ñoom seen yéene sellul mooy dinañ leen gëm ci loolu ñuy wax ba tax ñu ne léegi kooku lañ ñu jàppoon yu baax yi muy wax yépp mu transformé wu ci saase ci ñoom nekk lu bon wal iyaadu billah waaye da loolu mooy buur yàllaa def noonu rek li yumaxisahum ngir mu daal di leen mu daal di leen uh, fóot xool ana kan mooy mooy daal di dissiper jë daal kii tamyiz jële ci biir mooy saaku bi ana ñam ñoo ci ñi baax ak ñi baaxul mu sànni fële yi baax mu daal di leen muy loolu nag la suñu boroom subhanahu wa ta'ala di def <coughs> kon mu ne yaa ayyuhan nabi suñu boroom subhanahu wa mu ne yaa ayyuha nnabiyu ee yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaahidil kuffaar jihaadal ak kuffaar yi di kuffaar yi di yéefér yi di mushrikuuna yi ak polité ak polythéistes ñi nga xam ne ñooy ateye gaa mu ne xare nag ñoom wal munaafiqiin looy ñële bi sayfi ci jàkk ci jaasi bu doon tay doo fi ne bi sayfi buñ ko waxee mooy ak armée la xam ne mooy ay bomba ki missile ki tomahawk gaa yooyu tax ñuy wax ay missile intercontinental yooyu tax ñuy wax waaye mos waxuñu la nga ñëw fii yor sa jaasi jëm naan damay xare koo xamante ne nii moom ay kano la yor xam nga ne kooku yamul la ah ngi dégg la woon ca Lat Joor la nga xam ne moom la see Cheikh Moussa Cheikh maa ngi fàtte tur bi ma jaxate kala ah Cheikh ma jaxate kala alladi ala allahi tawakkala rahmatullahi alayhi ba muy nettali comme <coughs> sëriñ la woon ci Cheikhul moom moom sëriñ la woon ci ci sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu bu ma déggal nag gaa yi nga xam ne moom da man man xaw ma nan la ñuy xalaate rek moo mooy ñenn ñi bë bëgg wax na sëñ Tuubaa masul radiyallahu anhu masul a jàng ndax ñoom jàpp nañ ne lool ak wàññeeku la kene <laughs> sëñ bi daa mas a jàng mais ñooñu vraiment mooy ñi nga xam ne man xaw ma nu ñuy xalaate gi diw jàng na kay boroom xam-xam diw wala nitu yàlla diw jàng na moo mas naa jàng loolu ñoo jàpp ne loolu ak wàññi ko la ba tax bépp nettali boo xam ne bu wér la bu daan sëñ bi da doon jàngi ñu ne ah non non non non non non sëñ bi jàngiwul woon comme na ma déggoon <laughs> benn waaye di wax naan sëñ Cheikh Moussa Kala. boo gisee ne sëñ bi jàngiwul woon ci moom de cheikh Moussa euh, euh, kii cheikh Majaxate Kala alladhi ala allahi kala moom nekkul woon ku jàngi woon de sëñ bi doonul woon jàngi ci moom waaye comme que moroomu baayam la woon moroomu sëñ Maam Mor Anta la woon sali rahmatullahi alayhi moom nag da doon sëñ bi dafa doon dem ci ay teggi na taxoon mu fa doon dem bu nit ñi gisee nag bu demee gaay foog ne mooy jàngi ndeke dañ ko moom da leen doon jàngal waaye wax jooju moom demewul noonu xanaa dañoo liirul sëriñ téereb sëriñ Cheikh Mouhamadul Bachir doomu sëñ Touba radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xam ne moom la bind Minanul Baaqil Qadiim xanaa da nga koo liirul man mii de liir naa ko te gis naa fi nga xamante ne nii muy leeral fi di wax fi sëñ bi doon jàngee ak yooyu yépp ak bayt ya nga xamante ne sax bay wax ci li nga xamante mooy mooy mooy mooy mooy euh, xasida ba euh, euh, ñi nga xam ne suuf seeni suuf si da leen di jooy bu guddee mooy bu génnee àddina oh maa ngi fàtte xasida ba xasida bu siiw te neex waaye mooy ba nga xamante ne <laughs> foofu muy wax naan début bi ak yooyu di nettali nan la demee yooyu di wax tamit fi nga xam ne noonu la doon jàngee sëñ bi ko nettali moom doom ji Cheikh Bachir rahmatullahi alayhima xanaa kay loolu kon nag du moo ko créé xanaa kon nag <laughs> mu di jàngi ci Cheikh moo kala gaay ne dee loolu moom du jàngi daa demoon moom ci ay teggin la woon ngir dem rek comme que moom moom teggin yee màggoon moom sëñ bi radiyallahu taala anhu mu doon dem ci moom di ko jàngal nit ñi foog ne moom mooy jàng ndekete yoo moom mooy jàngale waaye xam nga ne loolu taxawul xanaa ñiy wax loolu dañoo xamul kuy Cheikh ma jaxate kala alladhi ala allahi tawakkala nga xam ne pelin la woon dafa feesoon qaadi la woon moom juge la woon pour Lat Joor mi nga xamante ne moo ne woon la damel mooy Lat Joor mi ngeen xam rek menn mi ngeen ne mooy héros yi voilà kon yéen xam ngeen ki nga xam ne mooy Lat Joor Jóob moom xam ngeen ko voilà loolu xam ngeen Lat Joor moom moom juge am la woon ndax Lat Joor dafa tuuboon moom ba muy nettali nag di nettali ba nga xamante ne mooy pour wax la ne mooy buñ ne jaahidil kuffaar <laughs> mooy du ay jaasi ngay yor léegi de gaa yi dem di xeex ak tubaab yi gaa yi tubaab yi bàyyi leen dajaloo ñu daal di leen fëgg benn <laughs> benn benn kano leen tiire dóor leen ko gaa yi moom la say cheikh ma jaxate kala naan wajaa may samay yat mii fa qaala lahu ha inna jundan nasaara li <laughs> wa mansuro <laughs> subhaanallah subhaanallah ma jaxate mu ne rahmatullahi alayhim mu ne la parce que la joor jour boobu moom demul woon mooy xaar xaar xaare ak nasaraan bi mu ne kii la joor dama yónni benn armée ngir ñu dem xare tubaab yi <laughs> léegi tubaab gaa yi yor seeni mëq doom lañ yoroon ak gaa yooyu léegi <laughs> tubaab bi bàyyi ba bàyyi leen bañ dajaloo ñoom armée Lat Joor bi mu seen leen fële xam nga ndànd fooy fooy gi saay mbir yi day leer mu bàyyi leen ba xam ne gars yi dajale rek benn kano lañ ji rek daal di leen koy jëmale rek bum affaire bi ne tël gars tas <laughs> am ñu bari nag ñu ci seen seen seen seen seen seen bakkan nag rot waa ju ñu naan mbay sa mbay moom la doon nettali foofu moom Cheikh Mouhamed Jadoxate Kala rahmatullah alayhi mun a wajjaa may sa mbay may sa mbay bokkoon ci armée bi daal di ñëw yadd mii mu ngay dereetal naan la di ko ëndil daw waaye ndax gis na la oh, waaye tey li tubaab bi lim ni def tey yéeme na de moom daal saay gis nga gars yi dañoo dajaloo rek mu daal du ñuy dóor la nga xam ne moom lañ naan këno moom la dóor moo tax <laughs> moo tax muy muy dereetal nag oh, na ko o tey armée tubaab bi Mansooro buur yàlla moom lañ moom la dimbali de ah tey moom wuu tey moom moom matuñ neenum waaye yaay kay benn lañ ci lañ ñu def naka lañ agsi dajaloo ñu nenu tël gaa yi tasaaroo suñu baay yu bari daal di faatu mooy ne xam nga ne loolu du xeex waaw moo tax loolu bokkul ne kuy ti kay fetal kanoya kooku yemul ak gaa yi ngay xam ne dañuy fetali ay jaase la ñoro ki mëqu doom ñooñu xarewuñu kon nag loolu mooy bu nee jaahidil kuffaar mooy jamono jooju jaasi la woon moom lañ doon xare waaye léegi yaa ayyuhan nabi e yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa amruhu li nabiyyihi amruhu li ummatihi li nga xam ne mooy li nga xamante ne mooy ndigal li mu digal yonentam bi moom sallallahu moom so suñu boroom subhanahu wa ta'ala mooy ndigal li nga xam ne moom la digal xeetam mooy muy xaw xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy fépp foo xamante ne nii mooy ne jihaad ju tax ñuy wax man naa am bu boobaa loolu te waxoon nañ la ne loolu nag day nekk farataay jëmm farataay kifaaya dina nekk ci ay jamono yoo xam ne day nekk fardu kifaaya mooy bu ko ñenn ñi taxawee loolu mooy atem moom jihaad bu dee la wax ñu war a jihaad taxaw na mooy ni mbir mi daa nekk ñoo xam ne bu ko ñenn ñi taxawee wàcc nañu ca des waaye am na ci ay jamono yoo xam ne comme ni al imaam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi daal di woon waxtu ñu gisoon ko ci njàngale yi. nga xam ne moom lañ doon jëlee ci ghazwatu Tabuk kene am na nag bërëb yoo xamante ne nii jihaad dafay nekk li nga xam ne mooy farata mooy benn bi mooy boo xamante ne nii al imaam mooy ki nga xam ne moo jiite moo xam mooy mooy chef d'état major des armées wala ministre des armées wala ministre de la défense wala le président de la république mu ne yéen waa Pikine jóg leen am waa Pikine ña fa mën a xeex ñëpp jóg amul ñu naan ah non non non non non man c'est mon ministre ma menuiserie a a a a a toppatoo man yaa sama menuiserie sama pasi sama kii bi ma war a toppatoo déedéet amu ngeen ci droit bu boobaa yéen amu ngeen droit day nekk faratay jëmm bu boobaa farata la ci képp koo xam ne pikinois nga waaye it bu ne yéen waa caserne Samba Diéry Diallo xuumoo yéen waa caserne Samba Diéry Diallo jóg leen ba mu des ñoo xam ne dane ne yéen nag ba mu des yéen loolu day nekk farata ci ñoom waaye beneen boo xam ne jihaad day nekk farata ci nit ki mooy boo xamante ne nii mooy dañoo songu dëkk bi nag ay noon songu dëkk bi amul nga toog sa place wala toog sa sa devant ton ordinateur toog sa bureau naan a ah, non non man j'ai mes comptes à rendre d'ici deux jours parce que les travailleurs mes clients m'attendent bu boobaa amoo droit bi da ngay teg ordinateur bi fële te jëli ci fetal yi daal di défendre dëkk bi waaye bokk na feneen foo xamante ne nii jihaad day nekk da liggéey nag ba nekk ci diggante sàppe yi mooy mu moom daal xaw ma lu mu doon def ba ba ba mu fekk ko diggante sàppe yi mooy lan mooy yéeféer yaa ngee ci kanam jullit ñaa ngi nii ñu nekk ci xare kooku moom amul droit moom jiyaat farata la ci moom amul mu naan ah non non non mais quest que je qu'est-ce que je fous là quel m'a piqué pour que je me retrouve ici <laughs> non y a pas non attends je me retire non amoo ci droit. comme comme <laughs> comme la naafiq ya defoon loolu amoo ci droit kon jihaad day nekk farata ci léeg-léeg mais en général di li nga xam ne moom la doon mooy jihaad moom fardu kifaaya la nga kon yaa ayyuhan nabiyyu yow ki nga xam ne yéen yow yaa <coughs> mu ne xaree la yéefér wal munaafiqiin ak naafiqi yéeféer yi kon wax nañ leen ñoom ci ay arme la ñuy xareek ñoom wal munaafiqiina ak naafiqi ñoom nag bi moom nag danga leen di jox ay preuve yu leer nañ ñoom sa làmmeñ ak sa écrit yooyu ngay bind bu dee ne ñoom ay article la ñuy bind wala di wax li ñuy wax ci ci ci médias yi la ñuy bind di wax ay article di bind ay article di publier di yàq deru jullit ñeeg ñooñu ak tamit di daganal loo xam ne qad xaramahu Allah lu suñu boroom subhaanahu wa taala xaraamal ba pare di daganal loo xam ne suñu boroom subhaanahu wa taala qad xarama di xara di daganal loo xam ne suñu boroom subhaanahu wa taala moo ko xaraamal bu boobaa yow jullit bi ni ngay def yow boroom xam-xam bi da ngay binde article ni ñoom di leen tontu di ko publier foo xam ne tamit ci ay la mais gis nga naafiq yi dañuy fexe journaux yi bu ñu nangu say pap say say article waaye léegi moom yoom mën a dugal ci net bi daal di ko fiy dóor gars yi bu ñuy kii yenn si yoo xamante ne fa nga koy dóor publier ko fexeel di toucher nag le plus grand nombre parce que loolu mooy affaire bi affaire bi foofu la ndax seenu gi yàq noonu la mooy comme que fa ñu ko jaare dafa yaatu foog yow mu defar ngay jaar foofu it fu yaatoo yaatu mooy investir leen yi nga xam ne mooy réseaux sociaux yi toog leen fa ta leen bàyyi naafiq yi di fa toog ak ñi nga xam ne murtahiniin fekk ñoo gën a réer ñu réer waaye jàpp nañ ne kenn gënu leen a xam ñooñu bu ngeen leen bàyyee réseaux sociaux yeeg yi nga xam ne yooyu mooy nag yow manoo toog naan borom xam-xam nga mooy yow am nga di nga xamante ne mooy responsabilité bu rëy boo bàyyee gaa yooyu nekk fi di wax ñu toog naan ñun manuñu dara gaa yi bu ñu amee ay rajo ñun amuñu possibilité ami rajo yéen borom xam-xam yi fekk yéen amu ngeen possibilité ami rajo waaye suñu borom subhanahu def na xéewal bi nga xam ne ci la defe an niit muy internet mi nga xamante ne nii moos moom gars yi léegi moom mbir yi xanaa amal amal abonnement kese xanaa sax boo doxee kenn lool moom jar na laaj taalibe yi ne leen hay wa ko abonnement bi lii la Sonatel nee na trente cinq mille euros ou trente cinq euros bokk par non trente cinq mille par mois moo xam 10 000 abonnement gars yi dañ koy jël sas gars yi jar na ko bu boobaa voilà bu dee ne moom manu koo def bu ko defee moom muy jaaral mbir yi foofu di man a leeral diine ji mais du ñu toog rek ne yaa ci ne ya sar bàyyi ñi nga xam ne ñooy showbiz beeg caaxaankat yeeg fokat yi ñu daal di investir mbir yi di def lu leen neex di yàq bu boobaa amu ngeen layta amu ngeen ngant ay naan manuñu woon déedéet te ñun xam ngeen ne moos gis nga ni caaxaankat yi nga xamante ne suñu réew ñi nga xam ne noonu ngay mag a mag a mag am rajoom am teleem am léppam loolu nga gis ñu ne la chef religieux yi ñi nekk ci diine ji ak ni ñuy barek ni ñuy bari taalibe mënuñoo am rajo bu baax wala télé bu baax loolu xam nga ne loolu moom moom moom mooy li nga xamante ne nii lu la loolu war nañoo seetaat suñu bopp gaay yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu diine ak ñi nga xam ne ñooy les chefs religieux à leur tête loolu war nañoo seetaat seen bopp ñoon nag waa wajaahidil kuffaara wal munaafiqiin naafiqi moom ni ngay jihaadeek moom mooy na masala yi leer bul bàyyi benn ombre de doute ci masala yi tojal masala yi na wuy wi toj ta leer bu ko defee loolu mooy seen problème wax nañ la nag dinañ jéem a répliquer waaye loolu moom mooy li nga xam ne mooy sunnatullahi ala al-ard suñu boroom subhanahu wa ta'ala dafa dogal ne mbir yi nii lay demee mooy fépp foo xamante ne nii nit taxaw na di wax ci diineem ji di leeral li nga xamante ne moom la bëgg mu leeral dina am shayatin yoo xamante ne nii iblis moo leen di ngemb minal insi taxaw ngir bëgg laa daaneel loolu moom noonoo masa <coughs> mooy la loolu moo masa am te loolu la doon wax naan amul benn yonent boo alayhi salaatu wassalaam boo xamante ne nii yónni nañu ko illa idaa tamanna alqa shaytaanu fi umniyatihi saa bu buy jàng nga gis shaytaane di jéem a jàng sànni li nga xam ne mooy am jàng ci ci li muy jàng mu ciy jéem a sànni yoo xamante ne nii ba du du noonu waaw <coughs> mu ne loolu nag suñu borom nee maay jël li fi shaytaane def teg ko fële waaw loolu la kon mu ne waja waxlud alayhim te naafiq yi booy jihaad ak ñoom ñii nag surtout ñoom ñii na nga tar ci ñoom mooy nan na argument yi il faut être un ton acerbe yoo xamante ne nii vraiment il faut avoir la verbe le verbe da ngay am loo xamante vraiment nga nekk koo xamante ne nii yow bon argument yoo xam ne yu percutant ngay am il faut pas nekk fi di ko waxe noo xamante ne nii vraiment yow dangay am dëgg sax ki lay dégg day jàpp ne sax amatoo dëgg ndax ni nga koy waxe daa nooya nooya nooya te te waay mbir mu mujj mel ni daal la waaye sax naafiq bi li mu wax où est le problème kon mujjul garaaw déedéet wax luz alayhim boo leen di dajj dajj leen ak benn ferveur benn waay yow benn kii bu tar ton bu tar nga leen di dajjee jël sànni fële ne hada al qawl ku mel ni baatil neen la lii nii taxawul yii nii te li koy wane nag lenn la benn par benn ngay dajj di rajaxe li nga xam ne mooy argument yi mu fi indiwam kii nga sànni ca alal ba fële nga dóor mu daali fële loolu ngay def mais nekk fi di ko waxee noo xamante ne nii gars yi dañuy dem ba jàpp ne sax naa fekk bi ah, ah en fait bu ñu déggaatee oustaz moom li mu wax li mu tontu waa ji daa mel ni sax waaye li mu wax amul benn problème loolu nag problème la ndax yow wax lut alayhim bi dàq yow yow doxaloo ko wa ma'waahum te ni ñu yëg ne ñoom kuffaar ak munaafiquuna yi mu yéefar ak naafiq yi ñoom seen fi nga xam ne mooy seen dëkkuwaay jahannamu mooy jahannam wa bi sa aka ñaawal masiiru séjour boobale dañu jële nag ci sayyiduna ali <coughs> bin abi talib asadullah al ghalib abu turaabi radiyallahu ta'ala anhu moom mu ne bu'itha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi arba'ati sihaaf sayfun lil mushrikiin moom Seydina Ali ibn Abi Taalib dañoo jëlee ci moom mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam des ko yebal <coughs> mooy kan moo ko yebal mooy boroomam subhaanahu wa mu ne daf ko yebal bi arbaati asiyaaf ci jur ci ñeenti ci ñeenti jaasi mooy ñeenti bërëb yoo xam ne ak façon nit yoo xam ne daw leen a digal ne nañu naxaree ñoom mu ne sayfun lil mushrikiin jaasi bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi ka amsaali qurayshin ka qurayshin wa ñu mel ni Quraysh wa amsaaliha ak ñi nga xam ne ñoo mel ni ñoom ci li mu wax mu ñoo ko mel ni dañ na ko yaa yaa imaamana loolu fan la ko suñu boroom wax mu ne fa idan salaxa lashhurul xurum faqtulul mushrikiin mu ne bu fi suñu boroom di wax ci suura saar bi nga nekk di suuratu tawba waaye gisoo ko ndax aaya 5 la te yow aaya 38 nga tàmbalee looloo tax mooy fi muy wax ne fa idan salaxa lashhurul xurum mooy fi nga xam ne ci la naan bu ashurul xurum te jeex faqtulu na ngeen xare almus na ngeen faat na ngeen xare almusrikiina nga xamante ne ñooy way polythéistes yi way bokkaale suñu borom bi subhaanahu wa taala mu ne benn jaasi baangoongu muy ñi nga xam ne ñenn parti ngoog nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala moo leen digal ne na ngeen xare ñoom moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne wa say'un kuffaari ahlil kitaab mu ne beneen deuxième jaasi bi ci ñeenti ma wax man al imaamu Ali amirul muminin radiyallahu taala anhum wa ardaahum mooy lan mooy beneen bi mooy sayfun lil kuffar beneen jaasi bi mooy ngir yéefér yi la ahlul kitaab muy muy uh, yéefér waa ahlul kitaab it ñi nga xam ne ñooy les gens du livre min al yahudi wan nasara ci juifs yi ak chrétiens yi nan ñu ne ko ah, yaa imaamana radiyallahu taala anka ayna qaala allahu hada mu ne fa qaal <laughs> mu ne ci alquran fi mu naan ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qaatilu alladina laa yuminuuna billahi wala bilyawm alaaxir wala yuxarrimuuna maa xarama allahu wa rasuluhu wala yadiinuuna diina alxaqi min alladina uutu alkitaab xatta yuutu aljizyata an yadin wa hum saaxiruun ba léegi sama tontu mu ngi ci saar bi nga ne de suuratu tawba ndax yow gisoo ko ndax aaya 29 la te 38 bi nga tàmbalee loolu moo tax waaye foofu suñu boroom subhaanahu wa ta'aala taala bu dee yaa ngi ak sa tourner sa téere tourner page yi nga dem ci aaya 29 bu ko defee di nga fa dee gis lii ma lay wax man al imaamu Ali amirul mu'minin radiyallahu taala anhu wa ardaahum deuxième jaasi bi li ma ne yahuudi ak chrétiens yi la suñu boroom subhanahu wa taala wax ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam muy xareek ñoom mooy fi naan ko qaatilu alladina laa yuminuuna billah fi mu naan xare leen ak ñi nga xamante ne laa yuminuuna gëmuñu billaahi ci borom bi subhaanahu wa taala wala bil yawmil aaxiri te gëmuñu bis pénc wala yuharrimuuna maa harrama allah te duñu li nga xam ne duñu xaraamal li nga xam ne moom la suñu boroom xaramal wa rasuluhu ak ndawam bi suñu boroom ak ndawam bi xaraamal duñu ko xaraamal wala yadiinuuna diina alxaq te duñu diina woo diinay dëgg ji di lislaam ñooñu ñu ne ko waa borom bi ñooñu ñooy ñan mu ne min alladina utul kitaab ci ñi nga xamante ne mooy ñi nga xamante ne ñii nooy mooy ñan kon min bi bayaanie la mooy ñi nga xamante ne alladina utul kitaab mooy ñi nga xam ne dañ leen a joxoon tiire juif yi chrétiens yi hatta ba kera yontul jizya te la ñuy joxe jizya muy impôt de capitation ayya di ñu joxe ko ci force wa hum saghiruna fekk ñu nekk ñu sewte tuuti mu ne kon ñii nii beneen sayfu baa ngi du gis nga li suñu boroom subhanahu wa ta'ala kon wax mooy wax na ne kon gaa yii nii aywa wax na gaa yi aywa ñoom na ngeen a xare ñoom muy waa kuffaar yi nga xamante ne kuffaar waalul kitaab la ñu ne ko waa kon ya imam imam ya imam imaamu ali amirul mu'minin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahum ana beneen bi wa wax in jazakumullahu anna xayra gis na ñaari léegi beneen jaasi bi di bi ko ñetteel mooy bañ mooy ban mu ne wa sayfun beneen jaasi lil munafiqin beneen jaasi bi nag ngir naafiqi la alkibaar mu ne boobu ngir naafiqi la mel ni ñu ne ko waa foofu ana fan lay ko suñu boroom subhanahu wa ta'ala wax mu ne foofu kay suñu boroom subhaanahu wa taala mooy fii nii nga nekk mooy fii sa aaya bii nga nekk ndax dane moom suñu boroom subhaanahu wa taala yaa ayyuha nnabiyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz alayhim ndax suñu boroom subhaanahu wa taala foofu dane yaa ayyuha alladhiina aamanu yéen ñi a xam ne yéen a gëm suñu boroom subhaanahu wa taala jaayi yaa ayyuhan nabi yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaahidil kuffaara xareel ak yéefér yi wal munaafiqiin ak naafiqi mu ne kon ñu ngi noonu mooy ñetteelu kii baa ngi noonu te tamit boo demee ci suuratu tahrim aaya neuf di verset neuf di nga fekk laaya bii même aaya bii la moom même moom it foofu dane yaa ayyuhan nabi jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waxlud alayhim wa ma'waahum jahannam wa bi'sal masiir mooy même aaya bi la boo demee ci suuratu tahrim fële bu après <coughs> bu tabaaraka di nga ko gis foofu mana tabaaraka di nga gis foofu laaya boobu muy wax lii kon mu ne ñoom ñoom ñetteelu ñetteelu jaasi jàngoog muy naafiq jàngoog mu ne wa sayfun lil bughaa beneen bi nag mooy beneen jaasi mooy bu mujj bi di ñeenteel bi man bi ma wax man sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda jële ko istinbaat la bu ma gis ci alquran laa gis suñu boro wax ko sax ci loo leer <coughs> mu ne mooy ñi nga xam ne nag ñooy ñu beew yo beew ñi nga xam ne seenu beew dafa mat ñu ne ko yaa imaamana rahmatullahi alayhi radiyallahu anka fan la ko suñu borom wax boobu mu ne mooy fi mu wax ci suuratul hujuraat faqaatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah mooy fi muy wax ci ci suuratul hujuraat wa in taa'ifataani minal mu'miniina iqtatalu fa aslihuu baynahuma fa in baghat ihdaahuma ala al-ukhraa faqaatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah mu ne foofu noonu la suuratul hujuraat aaya neuf mu ne foofu it suñu boroom wax na fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ko julli ñi tamit ñu xare ak jaasi ak ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi beew ñi ki nga xam ne la ne fa in wa in taa'ifatan bu nee ne dafa am ñaari kuréel minal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi iqtataloo dañoo jote bay xare mu ne ba yi xam ne dañu jàppante bay xare mu ne bu leen toog nag ku nekk toog naan où sont les nations unies waay waay où sont les les le conseil où est le conseil de sécurité ay waay majlisur rimam ana la ngeen di jële ci li nga xamante ne mooy majlisur rimam conseil bi nga xam ne daanaka ay yax yu fënax lañu rek mooy li nga xamante ne du intérêt yi dara lañ fa toogalu dul seen intérêt yi peuple lañ fa ne réew mu ne di xool sa intérêt yi bopp waaye jamais ñu toogal sax li ñuy wax naan intérêt de l'humanité loolu xanaa ñi dof ta kannasu rek a ne noonu la demee ñi nga xamante ne dañoo gis leer ne lii du leer gis jant bi ne lii du jant waaye xam nañ ne conseil de sécurité ku fa nekk ku nekk sa veto ba nga fa ne mooy sa intérêt dëkk kese waxuma la sax peuple ba nga bokk wala bokk continent ba nga bokk mukk sa intérêt national ngay jiital ci intérêt ku mu man di doon kon nag xam ngeen ne ñooñu nag ngeen di taxawee lu xew yéen jullit ñi au lieu ñi am problème entre Iran o Irak ak ñoo ñépp ba mu xewee lan lañ doon def yu nekk naan conseil de sécurité ah <coughs> entre li nga xamante ne mooy Irak foofale xeex ya fa am ak diggante jullit ñi li nga xam ne men turkiyen ak ñi nga xamante ne ñooy rebelle jullit ñi nekk foofale ca nga xam ne mooy Diyarbakir ana nan ngeen def est-ce que da ngeen a toog nekk toog naan na conseil sécurité wax nga dégg tamit gaay fële mooy lu xew rek diggante Palestine mooy diggante Hamas ak ñi nga xamante ne mooy ña ca tegu du OLP nga dégg gaay naan conseil de sécurité na tranché mooy yëfi yambar yooyu loolu lan lañu suñu borom subhaanahu subhaanahu wa ta'ala wax est-ce que loolu dañoo wax bu loo xam ne lu xew rek diggante réewu jullit nga gis gars naan on appelle au conseil de sécurité nga gis ligue arabe ak gars yooyu nga xam ne xaw ma lan mooy seen njariñ ci kaw suuf ñu taxaw naan on appelle le conseil de sécurité on veut a le conseil de sécurité se réunisse d'urgence ana loolu lan leneen masa jaral allahu akbar waaye mooy nag garaawul nag loolu bu mu la yéen ba ñu fi bàyyee sunnaay suñu boyu sunnaay yonent bi bànneex jàpp na nga xam ne ñooy kufaar yi ñooy suñuy modèle moo taxit loo gis rek bu mu la yéem bi kon nag suñu boroom subhanahu wa ta'ala moom waxuñu woon loolu naan <coughs> lu xew woo leen conseil de sécurité woo leen les nations unies woo leen leen woo leen nations unies ñu xool waaye waaye qu'ils se réunissent nañu dajee kii extraordinaire waaye nag gars yi condamné ñu daje rek ne on condamne mu jeex gars yi continuer ca bombardement ya xare yañ neweg déchirure ya loolu nag est ce que loolu leen suñu julli ñu seen boroom wax déedéet suñu boroom na ne wayim tooy fa teeni bu dee ne dafa am ñaari kuréel minal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi iqtataloo dañoo xare dañoo dalante seen biir dañoo jàppante fa aslihu baynahuma na ngeen yéwénal seen diggante fa in baxat ihdaahuma ala al-uxra bu dee nag benn kuréel bi dafa beew ci beneen bi ngeen ñëw di def médiation ngir mën a dox li jëndi seen diggante am kenn ki ne man je ne coûte rien dara man je continue de faire la guerre kenn manaluma dara daal di beew daal di féttéer lu mu ne kooku nag na ngeen ànd yéen ñépp fa qaatilu na ngeen dal ànd bekk benn loxo ngeen dal ci waayoo kuréel boo bële nga xamante ne ñoo beew ne kenn du leen ñoom médiation dara fi xeex kese mu ne kon fa qaatilu na ngeen xare ak ñi nga xam ne maalam ñi nga xamante ne allatif kuréel ba nga xam ne tabghi dafa beew hatta ba kerata fii alay dellu ilaa amrillah ci atteb yàlla ci li nga xam ne moom la dogal mooy ne neen def nii ngay mooy li nga xamante ne mooy médiation am kon Seydina Ali ibn Abi Talib ne ñeenti yaa ngoog bu ñu ko récapituler mu ne kon ñeenti jaasi la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala yónni yonent bi alayhi salaatu wassalaam yebal ko ne loolu moom ñii ku nekk na nga xareek moom ak jaasi mu ne bu njëkk bi mooy mushrikuuna yi mooy polythéistes yi nga xam ne gëmuñu gëmuñu yàlla ñu dara ay bant ak ay xërëm wala yooyu lañ gëm ndax li mu wax ne fa idan salaxa ashurul xurum faqtulul mushrikiina bu ashurul xurum yi jeexee na ngeen xeex ak ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yi comme waa Quraysh ñu doon jaamu ñoom Hubal ak ñoom Naayil ak ñoom Isaaf nga xam ne mooy beneen kuréel bi nga xam ne suñu boroom subhaanahu wa taala dafa yebal ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu xareek ñoom mooy ñi nga xam ne kuffaaru min alyahuudi wannasaara ndax fi mu xam ne moom la wax ne qaatilu alladina laa yuminuuna billahi wala bil yawmil aaxir xare leen ak ñi nga xam ne moom gëmuñu boroom bi subhaanahu wa taala te gëmuñu bis pénc wala yuharrimuuna te duñu xaraamal maa xarama allahu wa rasuluh li nga xam ne moom la xanaamal buur yàlla ak ndawam bi wala yadi sallallahu alayhi wa sallam wala yadiinuuna te duñu diine woo diina alxaqi diinay dëgg bi min alladina wutul kitaab te ñu nekk ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon li nga xam ne mooy téere hatta yontul jizyata ba ñuy joxe impôt de capitation an yadin ci yoo xam ne force lay doon wahum te ñoom saaxiruuna ñu nekk ñu damm ñu tuuti ta sew kon mu ne deuxième bangoog mu ne beneen jaasi bi mooy naafiqi te mooy aay bii ñu yem mooy ya ayyuhan nabi jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz alayhim suñu boroom ne <clears throat> yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam xarel ak ñi nga xam ne ñooy naafiq yi al kuffaara yéefér yi wal na ak al munaafiqiina ak naafiq yi waghluz alayhim tana nga tar ci ñoom mooy mer mu ne ñeneen ki mujj nag mooy bugaa ñi nga xam ne dañoo beew bañ leen ci jullit ñi nekk ñoo xamante ne ñooñu xare ñoom dagan na ndax ñooy ñi nga xam ne dañoo beew bu ñu amee problème ak seen mbokk jullit jullit ne xeex kese ñu daal di def médiation ñu ne ñoo bañ mu ne ko ku nañu dal ci kawam nag fa qaatilul lati tabghi na ngeen dal ci kuréel bi nga xamante ne moom dafa beew hatta ba kerata fii alay dellu ila amrillah ci mbiru borom bi subhanahu wa ta'ala ak atteem ak <coughs> kon loolu la sayyidina al imam Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum léegi nag la iran ha wa ardaahu daal di wax léegi nag laaj bi mooy ha kon yow kon yow jaahil kuffaar wal munaafiqiin kon naafiqi ndeke kon dinañ xare ñoom li nga xam ne mooy jaasi dañ naan ne loolu noonu mooy loolu mooy lu ñu tënk mooy aaya bi li mu wax lu ñu tënk la mooy naafiqi fi ngay xare ñoom jaasi mooy foo xamante ne nii dañoo leeral ak nifaaq bu leer nañ te sax amaana loolu sax même loolu bu ñu ko leeralee mooy insha allahu taala mooy imaam bi ndax ci appréciation wu ki jiite amirul mu'minin la nekk ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam sikk newul ne naafiqi am na ci ñoom ñoo xam ne seenu nifaaq dafa leeroon nañ ku mel ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul moom mi nga xamante ne moo doon rasul munaafiqiin ne woon président munaafiqi ak naa ak nifaaqam dafa masa leer nañ waaye jamais gisoo fenn foo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa jël jaasi ne kaay leen ko rey ma sax moom ne ko bëggoon a faat sax tout le moom da doon fexe na déedéet bu ko kenn laal waaye it gisoon nañ ñi nga xamante ne mooy naafiq yu bari seenu naafiq dafa leer ba gaa yi xam ko ndax gisoon nañ ne na Ka'b ibn Malik alayhi ridwaanu Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah nee na keroog bi nga xam ne ci comme ni ñu koy gisee inshaa allahu ta'ala te gisoo noonu nañ ko ci nettali bi mu ne man bi ma demoo nga xam ne demuma Tabuk li ma gënoon a metti mooy bu ma génnoon ci mbedd yi du ma gis lu dul koo xamante ne nii rajulun marmuusun alayhi min alayhi bin nifaaq mooy koo xamante ne nii vraiment dañ koo jam ne kii naafiq la mooy ak naafiqam dafa leer ba nit ñi xam ko mooy yoolu moom te tamit gisoon nañu la nga nga xam ne moom la ku ko waxati woon al imaam ibn Abd sayyidina Abdullah ibn Abba ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma li nga xam ne ci la doon wax ne dafa am ñaari julli yoo xamante ne nii daanaka kenn doonu ko woon wute di bañ a ñëw lu dul koo xamante ne nii ak naafiqam dafa feeñoon ba ñu xam ne naafiq la mooy naafiqum naafiqam ñu leer rek mooy julli fajar ak li nga xamante ne mooy lan julli timis mooy julli timis wala gée gée ak kii nga xam ne mooy fajar daanaka koo xamante ne nii ak naafiqam dafa leeroon naññ mooy ñi nga xam ne lu ñu ñëw mooy ne kon yooyu yëpp day wane ne kon naafiq yi xamoon nañ leen te yonent bi salaatu wassalaam waxoon na ko sayyiduna Hudayfa ibn al-Yamaan comme xew xew bu Tabuk bi inshaa Allahu taala ni ñu koy gise waa tibiraaya yi waxoon na leen sayyidina Hudayfa te leeroon na ko ñi ñooy naafiqi te faatu leen woon kon mbir mi mooy ne loolu kon man nañ ne ci appréciation imam bi la gisoon nañ ne la ko mel ne al imam ibn al qayyim alayhi rahmatullahi moom dane woon yu mel noonu loolu yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam moom de loolu moom àqam la manoon naa bàyyi mu jàll waaye njiit yi nga xam ne ñooy ñëw après ñu droit bàyyi mu jàll mais dañ naan loolu noonu inshaa allahu taala du li gën a dëgër de ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam deful lu muy def lu dul illaa li yasanna be mën a ñu man koo lo ñu man koo eh, <clears throat> man koo yor eh, man koo eh, baat bari ci na ma yor wala roy voilà <laughs> mooy loolu xalbu la <laughs> yor yor parce que yor ak roy mooy da ngay juutal yëf yi rek jëlal règle bi def ko ca gannaaw jël Y bi def ko ca kanam mu nekk yor jël R bi def ko ca gannaaw mu nekk roy boo jëlee Y bi nag def ko ca kanam jël R bi def ko ca gannaaw mu nekk yor looloo tax moom ak <laughs> jumlo waaye mooy day da koo def li laali sunna talim wax sayyidina Xaalid ibn al-Walid Abu Sulaymaan radiyallahu ta'ala anhu ak Seydina Umar ibn al-Khattab ku ne mu ne ko daahu déedéet mu ne ko bam ne daani yadribu unuqa hadha al-munafiq mu ne ko déedéet bëgguma Seydina julli yéeféri naan inna Muhammadan yaqtulu ashabahu bëgguma ñu naan sayyidina Muhammad kat day faat alayhi salaatu wasalaam day faat ay saxaabaam loolu dañu naan bon loolu mooy ne kon mooy loolu dañuy gis ne bon amaana mooy li imaam Ibnul Qayyim lahu wajh li mu wax am na kii de li mu wax noonu mooy ku gis loolu it ah am na lu ko dëgëral de waaye it ku ne tamit déet parce que Yonent bi alayhi salaam loolu day wane ne kon it jullit ñu war nañuy xool réputation wu l'islam waxuñu na nag ci loo xamante ne àtte bi dafa leer naññ ne ku def lii nañ ko faat loolu moom kenn waxu ko moom wala li nga xam ne ay pen la comme ni ñu gisa woon pen yi mooy ne ku sàcc ba mbir yi leer nga sàcc rubu dinar ci loo xamante ne lu ñu denc la mu remplir condition yi ñu boobaa amul naan way yo on préserve l'image de l'islam non kooku dañ koy fëgg pen bi loolu taxul ñuy wax koo xamante ni dafa njaaloo tamasul tamasul woon a denc soxna ñu daal di koy <coughs> dóor téeméeri yar bu dee ko masoon a denc la ñu daal di koy raj loolu moom amul naan préservons l'image de l'islam faisons euh, moratoire yi fi caaxaan yooyu mooy lan yooyu taxul ñuy wax de loolu nag loolu la kon mooy dañu naan kon fii ci jaahilil kuffaara te loolu loolu par exemple wax jii ñu jële ci al imaamu Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ku mel ni al imaam ibn jarir at-Tabari rahmatullahi alayhi ci tafsir bi moom loolu la dëgëral ke ne mooy moom naafiqi fenn rek la ñuy xaree ñoom mooy bu dee ne azharu nifaaq dañoo feeñal seenu naafiq mu leer nañ bu boobaa walaa mooy ci loolu lay waxu sayyidina Ali bi radiyallahu ta'ala anhu loolu lay jublu fii te loolu lay wax ku mel ni moom sayyidina ibnu ibnu Jarir at-Tabariyu rahmatullahi alayhi loolu la tànn waaye inchaa allahu taala amaana li gën a dëgër mooy naafiq yi duñ leen masa xeex ak ñoom ci noonu mooy ci jaasi ndax gisuñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di doxale noonu wala te moom suñu boroom subhaanahu wa taala moom lañu ne walakum fi rasulillahi uswatun hasana nekk na ci yéen ñeen leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana muy yi nga xamante mooy yoroyukaay royukaay bu bi bi nga xam ne mooy bi gën te mooy bi gën a mat te mooy moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mooy leeral alquran mooy ne kon lu mel nii man nañ ne dëgg ya yaa ayyuhan nabiyyu yow yonent bi sallallahu alayhi wa jaahidil kuffaara xareel ak ñi nga xam ne ñooy kuffaar yi wal munaafiqiin ak naafiq yi mooy ne loolu de moom mooy ci kaw nii moom li muy wane mooy naafiq yi kon dañoo war a xareen ñoom ak li nga xam ne mooy jaasi ndax xam nañ ne ja kuffaar yi moom jaasi la ñuy xareen ñoom waaye nag loolu tekkiwul ne kuffaar yi jaasi rek ngay xareen ñoom de non no non loolu it jaroon na préciser alhamdulillah ba ci sama xel demee nii ndax loolu tekkiwul ne kuffaar yi jaasi kese la ñuy xareen ñoom mooy jihaad yi dañoo wuute am na jihaad yoo xamante ne nii guerre économique loolu lépp ci la bu dee ne loolu ko faar yi dañu ci war a xare ñoom waruñoo toog gaa yi investir li nga xamante ne nii mooy ñu neenal li nga xam ne mooy côté économique bi loolu waruñu ko doxale noonu de mooy ne loolu yooyu it façon ci xare yi la bokk mooy guerre économique yi kon jaahidil kuffaar mooy jihaad la kufaar yi mooy ne mën naa nekk xare yooyu nga xam ne économique la mooy économiquement te loolu gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam doxal na ko comme ni nga xamante ne moom la Sumaamatum Nuusal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mais moom insha allahu taala dinaa vérifier parce que sayyiduna Sumaama mi nga xamante ne ibnu Usaal radiyallahu taala anhu wa arda je ne pense pas que defoon nañu tarjama walillahi moom moom fooguma ko moom mi nga xam ne moo ne woon sangu wa banu uma waa banu Hanifa sayyiduna Umaama tuddoon nañ ay mbiram waaye dafa mel ni dañ ne woon dinañ ci mas a ñëw insha taala ndax bi nga xam ne ci la ñoon doon wax ci àttee jàkka ak li nga xam ne mooy rôle yi nga xamante ne jàkka joué na ko ci jamono yenent bi alayhi salaatu wassalaam gisoon nañ jamono ja nga xam ne ci lañu doon wax ne jàkka dina nekk prison def nañ fa làq des fois ñi nga xamante ne ñooy kufaar yeeg ñooy prisonniers yi joxe woon nañ exemple sayyiduna Sumaama ibn Uthal radiyallahu ta'ala anhu wa arda comme ni nga xamante ne noonu la ko sayyiduna Abu Hurayra daal di woon nettali radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa yónni yenn fas mooy ab sariya boo xamante ne nii ñu daal di dem bi ñu demee ñu daal di jàpp ki nga xamante ne mooy sayyidu Banu Hanifa waxoon banu xanifa amuñu benn lien ak ngir bi ñu naan waan ngiru xanafiya yi non non non la ce n'est même pas la mooy ne gis la mooy <laughs> waa parce que wolof waxoon naa la wolof moom dafa gaaw même ñi nga xam ne sax ñooy ñi nga xam ne yenn ustaas yi mooy duñu prudent dañu mooy ñoom duñu duñu xaw a teelu ci yu mel noonu dañuy gis tur yi rek ñu ne ay ca ñu rim mbir mi ne kon ñoo ñoo bokk alors que loolu moom naa la doon wax ne <coughs> pourtant nit koo xam ne ku jàmbaare la nekk ci sëriñu wolof yi ku siiw koo xam ne bu ñu waxoon turam ñépp ne ëskëy waaye moom da mooy mooy ne boo loolu ñàkk vigilant boobu moo ko dal bi nga xamante ne nii ci lay wax ci Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybaani rahmatullahi alayhi fekk mu doon wax bés boobu mu doon wax ci ki nga xam ne jàpp foog naa ci imaam ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris a shafii al-Muttalibi radiyallahu ta'ala anhu wa ardah muy tu bay wax ci nga xam ne ñooy ca ñi nga xam ne jàngesi nañ ci imaamu Malik ibn Anas Muwatta mu ñëw di wax ne Muhammad ibn al-Hasan comme que moom Muhammad ibn al-Hasan rek la yem naa fi mu ko jëlee lool rek mooy bàyyiwu ci xel mu ñëw rek ne ibn Abi Talib mooy doomi muy al-Hasan ibn Abi Talib te loolu sayyidina al-Hasan radiyallahu anhuma te loolu aka sore hayhaate hayhaat sayyidina alors que du moom ki nga xam ne moom la doon wax foofu ki nga xam ne moom la mooy Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybaaniyu radiyallahu taala anhu wa arda nekk troisième personnalité bi gën a mag ci ngiiru banu waa waa Sayyidina Abu Hanifa an-Nu'maan muy ngiiru Hanafiya yi troisième personnage bi gën a mag ginnaaw Sayyidina Abu Hanifa al-Thaabit an-Nu'maan ibn Thaabit radiyallahu alayhi wa radiyallahu anhu wa arda ak nga xam ne mooy al-Qaadi Abu Yuusuf ginnaaw ñoom ñaar ki tegu mooy sayyidina Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani alayhi rahmatu rabbani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moom moo ci tegu waaw nag kee nag viginawul mu tëb rek ne Muhammad ibn al-Hasan mu ne ibn Abi Talib radiyallahu anhu moo tax yooyu man saabu ma ci ak seeda ma koy préciser comme Anas ibn Malik kene du sëtu mukk du doomu Seydina Anas de mooy imaamu Malik borom ngir bi mi nga xam ne moo ëpp Sénégal ak yooyu ak Afrique Afrique du Nord kooku du doomu sayyidina anas xaadimu rasulillahi alayhi salatu wassalaam du daa du doomu kooku de du anas boobu bokkuñu sax ñoom bokkuñu ndax sayyidina imaamu malik asbuhi la ximyar yi la asbuhi la alors que imaam moom sayyidina anas ibn malik ibn ibn damdam ibn nadr ibn damdam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu bokkul ak kooku de kon loolu lu jara préciser la kon mooy waa banu sayyidu banu xanifa di sayyidna Sumaama foofu tuddoon nañ ne moom moom moom bañ ko jàppee yëndi ko mooy ci hadiisu sayyidna Abu Hurayra boobale moom fi ñu ko defoon prisonnier mooy ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam saabu ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam rombe ne maada fa'ala Sumaama ana Sumaama ci lan la ne mu naan in taqtul taqtul zaadam wa in mu naan ko boo ma dinga xam ne é di ko jéem a menacé naan ko caay boo ma faatee yow Seydina Muhammad <laughs> laahi di nga xam ne nag faat nga borom deret waaye nag bés boo ma libéré baaxe ma libeere ma di nga libéré koo xam ne xam nga ne libeere nga ko tedd ba benn bes yonent bi alayhi salaatu wassalaam def loolu lu bari benn bés mu romb ne atliqu Sumaama radiyallahu taala anhu ne léegi nag libéré leen Sumaama tekki leen ko sayyiduna Sumaama ala shirkihi yaana idin keroog nag bi nga xam ne ci la suñu yonent la alayhi salaatu wassalaam ne daal di leen koy tekki mu laaj ne kuy dugg ci lislaam nooy def mu daal di dem sangu def loolu ñëw nag daal di seede li nga xam ne mooy ba mooy tudd baatu seede yi daal di dugg ci lislaam moom sayyiduna Sumaamatu bnu Uthal moo ki nga xam ne moo njëkk bi mu ñëwee moom ni mu njëkk a def bi mu tuubee dane mo waay waa Quraysh nga xam ne moom libar mooy seen dund gi nga xam ne daanaka ci lañu ñu kalewu ci la ñu basé wu ñun waa ba Banu Hanifa ñoo leen koy exporté mooy ne waa Quraysh ñun mu ngi mel ne rek exemple sénégalais yi buñ nee gaay réew yi produire ceeb ñoomin Vietnam ak ñoom ñoom gaayoo yele ñoomin Hong Kong ak gaa yoo yële boog yi nga xamante ne min ta min Taïwan gaa yi nga xam ne daal ñooy produit pays asiatique yi ñoom ñoo leen di yoral seen ceeb bi ñuy lekk ñu ne moom nag comme loolu la woon rek comme si waa Vietnam ne woon léegi comme que sénégalais yi dañuy dof dof lu di bañ a topp lu ñu kii on va leur embargo lu ñu leen di fëgg imposer leen mooy ceeb bi dootuñ leen yónnee dara moom nag moom lu mel noonu la def moom sayyiduna Sumaama ibnu Usaal radiyallahu ta'ala anhu fëgg ko waa Quraysh ba waa Quraysh jaaxle nag mujj yónnee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko waay waay tee ngaa digal Sumaama ibnu Usaal mu daal ñu di continuer waaye di ñu import di exporter dund gi ndax mbir mi metti na de yonent bi alayhi salaatu wassalaam kuffaaru Quraysh yi wax ko lool yonent bi alayhi salaatu wassalaam <coughs> fekk jamono yooyu waa Quraysh ñu ngi woon ci seenu kéefër ma zaalat makkata tahta Quraysh nekk ci domination wu ñi nga xam ne ñooy qurayshun wa kuffaaraha muy ñi nga xamante ne ñooy kuffaaru quraysh yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ne o sayyiduna Sumaama ne ko nag garaawul mooy man nga leen a bàyyi kon mooy yób yée leen yónni arrêté l'embargo bi ndax tinu nañu ma mooy loolu nag mooy comme loolu façon la tamit bu ñuy xareeg yéeféer yi kene yéeféer yi kuffaaru nga xam ne mooy les pires yéeféer ñooñu du ne rek jaasi kese mooy dinañ guerre économique am na waaye tamit guerre wàllu médiatique yooyu yépp yooyu am na yi nga xamante ne il faut ñoom ay médias yu baax di mën a wan dëgg ji ci selon ñoom désinformation bi ñuy def ana fi ne woon kaana li Saddam ma ay ay ay ay ay ay yoo xamante ne nii fattaaka ñan ñoo ne woon ne Saddam ah, Saddam moom amoon na li nga xam ne mooy ay ngànnaay yoo xamante ne des armes de destruction massive ana kan moo ko waxoon doon ñu wan ay image 2003 du gaa yi gis ngeen gaa yi campagne diabolique bi ñu def ngir mën a wax seen ngir mën a layal day taareel seen seen seen kii bi nga xamante ne moom lañ bëgg muy xare bi muy xeex bi ñu nar a dal ci waa Irak l'opération contre l'Irak loolu loolu loolu du noon lañ doon def wane ay image naan sitien gi ba tey jii may wax ak yow ci li nga xamante ne muy mooy le 9 gisoo fi fenn foo xamante ne nii ay ay te ñoom ba ñu jëlee Irak yàgg na 2003 ba léegi kenn wane loo fi ne la fii la armes chimiques yi ne. kon mbir yi mooy jullit ñi tamit ni ñuy xaree ci côté boobu ak yu bon yi mooy ñu am ay média yu baax am ay satellite yu baax yoo xamante ne nii ay GPS yu baax yoo xamante ne nii dootuñu ko kal ci mbir yi nga xam ne ñooy ay kuffaar yi nga xam ne seen lépp seen information seen télécommunication yépp foog mu jaar ci ñooñu seen système de navigation yi foog ñu jaar ci kuffaar yi ngir mën a dox dañoo war a l'espace am fa yi nga xam ne mooy ay satellite ak yooyu de bu ko defee boo loolu jullit ñi lañ ko war a def ngir man ak jàmmaarloo ñi nga xam ne ñooy ko faar yi kon yéefér yi lool rek waaye mooy jihaad di gën a mag gaa yi ñuy def ak ñoom mooy xare waaye almunaafiquuna kon buñ ñëwaatee kene kon sayyidina Ali li nga xam ne moom la wax ni ca sayyidina euh, ibn Jarir at-Tabari radiyallahu ta'ala anil jamii daal di koy tànn ne loolu mooy bu deene naafiqi dañoo feeñal seenu nifaaq loolu dañu naan amaanakat li gën a dëgër mooy ne même loolu duñu xare ñoom ci li nga xam ne mooy jaasi naafiq moom lenn rek la mooy bu defee loo xam ne rek pen da koo war a dal comme jullit ñépp rek ak ki nga xam ne sax waliyu la mooy waxoon nañ la loolu lépp ci yam ku ci def loo xam ne daanub lislaam atteb lislaam daa war a dal ci kawam mooy boo xam ne sëriñ boo xam ne dañ koo gis muy naan sàngara même bu dee ne doomu xalif général la dañ koy indi ci biir mbooloo mi daal di koy indi ci biir mbooloo mi daal di koy dóor ay yar comme ni nga xamante ne noonu la Sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu taala anhu waxoon bi nga xam ne ci la waxoon alwalid ne ñëw leen mu ñëw fekk ñu tuumaaloon ko ne da naan bi preuve leere mu ne qum ya Ali mu ne Seydina Ali jógal nga dóor ko yar yi l'islam wax Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ne ah ya al-Hasan yow alxasan tee ngaa jóg jógal ko dóor ko yar yi yi nga xam ne moom la ma amirul mu'minin Usman ibn Affan alayhi ridwanul mannaani wax ma dóor ko ko yow dóor ko ko yow sayyidna alxasan saab doom sayyidna alxasan ne ah bàyyi tee ngaa seet keneen rek wooy doomu Jaafar ji xanaa laaj ko rek moom moo ko mujj dóor dóor yar hasan ah, innam ni hada sayyid waaye sama doom ji sangla sayyidna al-Hasan abi Talib ibn Ali ibn Talib radiyallahu Allah Allah non sayyidna oh, al kii doomu yonent bi alayhi dëgg akbar Allah sayyidna hasan non non non subhaanallah <laughs> non non dafa exceptionnel ah gisuñu ko est-ce que def nañ tar non defuñu ko def gisaguñ tarjama Seydina al-Hasan <laughs> naan waa non Seydina al-Hasan ibn Seydina al-Husayn ñooy sangu jeune jeune waa aljana yi ñu suñu boole bokk ci seen sang ñooñu nga xam ne ñooy nekk seen sang allah Seydina al <laughs> kon mooy naafiq yi buñ defee loo xamante ne nii war nañ leen cee teg pen waaw dañ leen di teg pen waaye comme que na nañu nifaaq rek ñu leen loolu gisuñ ne yonent bi alayhi salaatu salaam noonu la doon doxale de moo tax sayyidina ku mel ni Ibn Mas'ud <coughs> radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah bi muy wax ci aaya bii di jaahidil kuffaara wal munaafiqiin comme ni nga xamante ne noonu la ko ku ni ñoom imaam Ibn Kathir indee ci tafsiram naka noonu alimamu alimamu ibn jarir rahmatullahi ala aljamii mu ne bi yadihi mu ne jaahidil kuffaara wal munaafiqiin mu ne bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi fa in lam yastati' falyakfu <coughs> falyakuffa fii wajhihi mu ne moom al imaam ibn Mas'ud mu ne yi naafiqiina lañuy jihaade ñoom ñoo ak yéefér yi ñoom mu ne bi yadihi ci loxoom mooy kufaar yi bu fa in lam yastati' boo manul fa bi lisaani sa làmmiñ <coughs> boo ko manul mooy li nga xamante ne mooy li nga xamante ne nii mooy sa eh, xol moom nag foofu la mbiri yemmee boo demee ci imaam ni Jarir dane moom boo ko manul nag mooy nga daal di fegal ko sa xar kanam léegumaay kantaa ku mel ni mawlaana ibn Abbaas alayhima ridwaanullah moom dane jaahidil kuffaar wal munaafiqiin mu amarahu llahu taala bi jihaadil kuffaari bi sayf wal munaafiqiina bil lisaan wa dhaba rifqa anhum mu ne moom sayyidina wa tarjumaanul qur'aan ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne amarahu Allah mu ne suñu boroom subhaanahu wa ta'aala dafa digal ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam bi jihaadil kuffaar mu xareej kuffaar yi wal bi sayfi ci li nga xam ne mooy jaasi wal munaafiqiina bil lisaan mu digal ñu xareek ñi nga xam ne mooy naafiqi ak seen làmmeñ wa adhaba rifqa anhum mu dindi li nga xam ne mooy ak nooy ak ñeewant ci ñoom moo tax mu ne waxlun alayhim moo naka noonu tamit la ku mel ni ad-Dahhaak wax ne waxlud ne ne waxlud ala al munaafiqiina bil kuf bil kalaam mu ne jaahidil kuffaara bis sayf waxlud ala al munaafiqiina bil kalaami wa huwa mujaahidatuhum mu ne moom sayyidina Dahhaak bokk ci boroom xam-xamu tafsiir yi mu ne jaahidil kuffaara loolu mooy jaa xare la kuffaar yi ci jaase karme waxlud ala al munaafiqiina bil kalaam kanta munaafiquuna yi moom ci làmmiñ ngay wax ak ñoom lu tar moom ngay tareek ñoom mu ne loolu mooy jihaad yi ngay jihaadee ñoom

ñu jël tamit lu mel noonu jële nañ ko ci nga xam ne mooy muqaatil ak ar-Rabi' muy xam xam ne mooy tafsir yooyele waaye loolu tamit mooy inshaa allahu taala jële nañ ko mel ni saydina al-Hasan ak saydina Qataada ibn Di'aama radiyallahu taala anhuma mu ne jaahidil munaafiqiin fii ni ñuy jihaadeek naafiqi mooy iqaamatul huduud iqaamatul huduud pen yi nga ne bu ñu defee loo xam ne suñu suñu boroom subhaanahu wa taala daf cee ne ku def loolu na ngeen ko teg comme naafiq bu xam ne dafa sàcc même bu dee ne kilifa la na ngeen ko teg pen yi noonu mooy jihaad yi ñuy jihaad moom waaye yooyu yëpp ay wax lañ waaye daal li nga xam ne inshaa allahu taala amaana mooy li gën a dëgg wallahu aalam te mooy ki xam nag dëgg-dëgg mooy ne naafiq yi kenn du jihaad ak ñoom jaasi mooy ne mooy bu dee ne def nañ loo xam ne pen war nañu dalal ko seen kaw dinañ leen ko teg waaye duñu jàpp naafiqi di leen faat te noonu la ñu gis yonent mi alayhi salaatu wasalaam doon doxalee ñoom te xamoon na leen te xamoon na leen te na ci ñu bari te ma solo wax kaay leen ñu faat leen kon loolu inchaa allahu taala léegi nag waxu imaamu ali bale radiallahu taala anhu wa ardah mooy kon man nañ ko dégg ne kon mooy nañ leen teg li nga xam ne mooy pen yi ta nag mooy di tar ci ñoom ci côté boobu bañ am benn ay lii de toute façon loolu mooy pour jullit ñépp sax noonu lay demee waaye daal inchaa allahu taala wala tamit koo xamante ni daa def loo xamante ne nii mooy imaam bi gis na ne kii ray moo baax ci moom parce que ci wàllu tanzir te loolu gisoon nañu ne est-ce que sax masalaam mooy loo xamante ne nii pen amu ci boo xam ne bàkkaar boo xam ne wala forfait boo xam ne pen amu ci bu ko nit defee est-ce que imam bi pen bi nga xam ne moom lay xool bu approprié mu teg ko ko est-ce que loolu mooy man mën na ci am loolu masala yooyu gisoon nañ ko ci kaw ñi ne ñooy rey mën na ci am wala bu boobaa mën nañ ne kon waxu imamuna di imamul imamuna di amirul mu'minin sayyidina ali nabi Taalib radiyallahu alayhi wa radiyallahu anhu wa ardaahu kon noonu lañ koy déggee que ne mooy kon bu boobaa bu defee loo xam ne vraiment lii moom imaam bi gis na ne rey moo ci baax. ngir mu nekk loo xam ne day dissuasif pour ñeneen ñi mu daal di koy teg toon boobu wallahu taala alam kon tey inshaa allahu taala dañuy yem kon ci aaya boobu kon tey benn aaya rek lañ jël waaye am na solo ndax aaya bii dafa jara leeral inshaa allahu taala moo taxoon ñi yàgg ci ñi inshaa allahu taala kon dañuy yem nii ci jataay bii di ñëw ñu àggale aaya bi ci tegudu aaya 74 di nga xam ne moom la suñu boroom subhanahu wa taala di wax ne yaxlifuuna billahi maa qaaluu wa laqad qaaluu kalimata alkufri wa kafaruu ba'da islaamihim wa hammuu bimaa lam yanaaluu wa maa naqamuu illaa an agnaahum allahu wa rasuluhu min fadlihi fa in yatuubuu yaku xayran lahum wa in yatawallaw yu'adhibhum allahu 'adhaaban aliiman fi dunya wal aaxira wa maa lahum fil ardi min waliyyin wa laa nasiir inshaa allahu ta'aala foofu la ñuy tàmbalee ci jotaay bii di ñëw mu dikkaat nag ci naafiq yi nga xam ne nee na nga jihaad ak ñoom ginnaaw ba nga xamante ne ci la par ci la doon waxoon seeni mbir ba waxoon xam seen di bare woon ci daal di def benn pause di wax ci ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi ngir naafiq yi nga xamante ne nii nii lañ mel ñu jël ci ñoom royukaay fexe mel ni jullit ñi léegi nag mu ñëwaan nag ñi nga xamante ne mooy ci naafiq yi di continuer di wuññi si xaw yi seen sutura ci ba léegi ci saar bi di al-Faatiha di suuratu tawba fi nga xamante ne ak caay caay ji nga xam ne moom lañ def keroog ci ghazwatu Tabuk fi sanati taasi'ati min hijratihi alayhi salaatu wassalaam wallahu ta'ala